wa an abi saciidin alxudriy radiya allahu taala anhu annahu an annabiyi salla allahu alayhi wa sallam annahu qaala iyyaakum waljuluusa fi turuqaat qaaluu yaa rasuula allahi maa lanaa min majaalisinaa budd natahaddasu fiihaa faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa idaa abaytum illa almajlisa fa aatu ttariiqa haqqahu qaaluu wa maa haqqu ttariiqi yaa rasuulallah qaala gaddu lbasar wa kaffu laadaa wa raddu ssalaam wal amru bilma'ruuf wan nahyu anil munkar muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci chapitre deux cent quatre-vingt-dix walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu côté hadith yi ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre bii di wax naan baabu tahrimi an-nadari ila al-mar'ati al-ajnabiyya wal amradi al-hasani li ghayri haajatin shar'iyya xadis bi ñu mujjee woon gis ma doon xadis mille six cent vingt-deux mu ne woon waan te mooy bu njëkk bi ci buntu bi mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kutiba ala ibni aadama nasiibuhu min az-zinaa mudrikun dhaalika laa mahaala wa lillahi alhamdu wa lillahi alhamdu wal minna Euh, tey ñu war a continuer balaa ñuy jàll euh, keroog euh, bi ñuy wax ci côté laaya yi te ne xool moom loolu lu ñu mooy xool bu normal lool kenn teraw ko voilà mooy xool góor ak jigéen buy xool góor wala jigéen bu góor buy xool jigéen ci loo xam ne amul lu normal lool kenn teraw ko ah. voilà keroog bi ñuy wax dañ ne Fatimatu bint Qays <laughs> moo waxoon soxnaam sa noo moo waxoon boroom këram mooy yeneen saa salaam. Eh, bi mu ñëwee mu ne ko mu ne daa bëgg a génn daal ci sëy bi waaw yeneen saa saa ne ko ndax pare nga ngir delloo ko toolam ba kooku noonu Faatumatu bint Qays Faatumatu bint Qays moom la borom këram fase woon dañ gisoon ko waaw daan doon jox eh, nafaqa mu mu daal di koy xeet dem ci yeneen saa salaam gaayam yónni woon te boroom këram yónni woon ndax dafa tukki woon àndoon ak Seydina Ali radiyallahu anhu eh, ñu xeet mbir mi comme yónni woon na ko mais yow yow li ngay xeet ñun la dara voilà yow ñun ñëw lii da suñu waa ji daa baax rek di la jox ah, mais yow waruñ la woon a sax jox dara parce que danaa fase bi mooy mooy dernier voilà mooy dernier fase jeex na voilà léegi euh, mu ne day dem mu mu waajal ay yéreem dem ci yonent saa salaam daal di koy laaj yonent saa salaam ne ne ko euh, amul amu amoo amoo amoo amoo ab euh, nafaqa mooy dépense bu muy dépenser ci yow ak tamit fu lay dëkkale voilà loolu waxoon nañ ci ci suuratu aaya yi nekk ci suuratu talaq que ne loolu nga xam ne moom mooy mazhabu imam ahmad mooy li a dëgër voilà même bu dee xanafiya yeeg shafi'i yi gisoon na ñoom non xanafiya yeeg maliki yi ñoom li ñu waxoon ak teqante li ñu defoon gisoon na ko fatimatu bint qays la woon voilà radiyallahu anha kii nag xam na non soxnaay sabit ibn qays ibn shammas voilà voilà moom moo ne woon moom moo ne woon moom moo ñëw soxnaay Saabit ibn Qays am na ñu ne euh, seeru kii la Abdallah ibn Ubay <laughs> mu ñàng mi Jamila Jamila la tuddoon bint euh, Ubay ibn Salul voilà am ñu ne non Maryam al-Maghaliya la tuddoon am ñu ne non non euh, Habiba bint Sahl la mu ngi ci Muwatta loolu wax na ko indi na ko soloo ko nga xamante ne ci Saabit ibn Qays ibn Shammas la ne woon radiyallahu anhuma après nag bon bi mu ñëwee ne yonent bi sa salaatu salaam euh, ne ko nag bon man man saabit moom manumaa nekk ak moom waaw man manu maak sama bopp ak boppam manuñoo bokk di nekk moom lu tax mu ne moom parce que moom mooy mu ñëwee la ne ko man euh, ŋàññu ko du wàllu diine laa koy jame diineem wala wala jikkoom waaye daal benn affaire la mooy manumaa nekk ak moom quoi parce que Eh, bon moo tax mu ne ko ma atibu alayhi fii xuluqin wala diin walakin akrahu al kufra fi l'islam mais damay bañ nekk yéefér ci biir l'islam bi ma nekkee l'islam ba pare parce que mooy bëgg ko woon quoi nee bi mu ko gisee moom daa jàpp wii kii moom euh, bi muy ñëwee séet moom moom bi mu ko gisee dan na yii moom sawaay <laughs> mooy rafetul dara waaw moom daal côté boobu la ko doon kiiwee waaw waaw loolu moo tax daal euh, loolu lañ la doon wax ne par exemple xool googu bu doon ndaw si xooloon na ko bu njëkk lii moom lii day wane ne ndaw si gisu ko woon bu njëkk parce bu ko gisoon sa doonu ko woon doonu loon am loolu doonul woon bàyyi ba kii mu ne yoneen saa salam yii yoneen saa salam kii moom damay bañ kéeféer ci islam jamew ma ko li nga xamante ne mooy euh, diine walla ay euh, li nga xam ne mooy jikkoom waaye daal mooy daa rafetul dara waaw waaw moom daal wax dëgg yàlla moom ça ne me convient pas quoi <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag yeneen saa salaam daal di euh, que bon léegi est que pare nga ngir delloo ko euh, li nga xam ne mooy tool ba mu la joxoon mu ne waaw mu laaj saa mu woo euh, kii saabit daal di koy wax ne ko ndax d'accord na ci loolu ndax na ko na nangu kii bi mu nangu mu daal di koy de mu daal di koy waaj voilà waaw parce que. le fait que yenn riwaaya yi bi nga xamante ne nii <coughs> comme euh, euh, Mu'tamir comme euh, Ibn Sulaymaan moom bi nga xamante ne mu jaar ci Seydina Abdallah ibn Abbas moom ndaw si li mu wax mooy wane ne xool bi bu doon xooloon na bu njëkk boroom këram laata mu koy denc lii doonu ko ci woon fekk mooy du ci dul woon dugg sax waaw parce que daa ñëw moom ndaw si joneen saa salaam moom soxnaay Saabit ibn Qays ibn Shammas ne ko yaa Rasuulallah laa yajtami'u ra'si wa ra'su Saabit abada ne ko yii yoneen saa bi mooy man ak moom manuñoo ànd mënatuñoo bokkati lal dëkk ma moom non loolu moom jeex na ndax bi ma yëkkatee daal jaanibal xabaa <laughs> fara'aytuhu alxibaa fara'aytuhu aqbala fi idda fa idaa huwa ashadduhum sawaadan wa aqsaruhum qaama wa aqbahuhum wajhan <laughs> waaw waaw <laughs> ne ko aturud na'am wa in shaa'a voilà <laughs> mu ne yii man parce que man bi ma kiiwee ba xool ko bu baax da dindi kii bi ba gis ko gis naa ne daal bi muy ñëw moom moom moo ci gën a moom moo ci gën a euh, ñuul ci ñoom mooy lan saari la wax <laughs> ba pare gin cee euh, ñaaw xar kanam waaw moom <laughs> yii waaw moom daa ñaaw ñaaw boo xam ne moo tax loolu yooyu saa saa nag ne ne nag xaara euh, woo saabit laaj ko wax ak moom mu d'accord mooy xal xolo gi amoon mooy summeeku ci sëy bi ndaw si si noonu mooy loolu liñ ci doon wax mooy liñ la doon wax ne xool bi du góor kesee xool jigéen ñi day xool parce que kii bu xooloon lii lépp lii mu fi wax nii doona ko woon fekk voilà loolu mooy dañu juumoon ne woon Fatima bint Qays Sabit euh, ibn Qays bii moo ñu xaw a kii mooy Fatima bint Qays du moom ne wax nañ la li nga xam ne loolu la ñenn ñi ne noonu la tuddoon ne euh, frère sœur wu Abdallah ibn Ubay la voilà mooy jamila la woon voilà mais loolu ay am ñeneen ak yeneen yi ñu wax léegi kon lii yëpp di wane ne xool googu mooy ndaw si loolu it buñ koy war a marier laata ñu koy marier moom itam na xool bala ñu koy may koo xamante ne nii après euh, mu war a mu war a mu mu mu mu mu mu war a tas quoi wala ñaani ne yooyu nañ ko may baat parce que voilà nangam loolu xool bu ko defoon loolu amaana doonu ko woon daal wallahu taala alam léegi Eh, ñu war a ñëw nag ci suñu hadis bi nga xamante ne moom la ñaa nekk nii war koo gis tey insha allahu taala mu ne waan muy hadis mille six cent vingt-trois mu ne waan abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci saydina mawlana abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu wa ardaa an nabi muy jële du ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na iyyakum maa ngi leen di mooy tëddukuloo wal juluusa ak di daju di toog fi turuqaat ci yoon yi mooy tëdduku leen grand place waaw mooy tëdduku leen baa jaaxle yi <laughs> qaalu ñu ne ko waa ya rasuulallah yow ndawal yàlla de saa salaam maa lanaa min majaalisinaa nag buddu waaw yeneen saa salaam ah ah ñun de su ñun suñu toogaay ñuy toog ci suñu grand place yi nii daanaka mënuñu koo bañ a def de yeneen saa salaam eh, mooy aajo giñ ko aajo woo du na dañuy bañal yeneen saa salaam mais dañ ko bëgg a wax nag ne ah xam nañ ni yeneen saa salaam mooy loo xam ne ak xaram la jëme moo tax ñu ñu ñu ñu ñu wax ko lool waaw ndax lim leen wax iyaakum yenu na ne bon amaana du man kon nag nañ ko wax exactement lii mu ñu nar a tere nii de. ah am nañ ci aajo de ñun de daanaka suñu toog waaye daanaka mënuñoo koo ñàkk a def de saa salaam ndax lan na taxaddatu fi yaa dañ fay waxtaan suñu ñu bari fa lañ koy faja fa la toog di waxtaan di sottantee xalaat ak yooyu fa qaala rasuulullahi ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fa idaa abaytum neem bañ ngeen illal majlis mooy bu dee daal <laughs> yéen daal foog ngeen toog fa antu na ngeen jox at-tariqa yoon wi haqqahu haqqam qaalu ñu ne ko waaw wa ma haqqu at-tariq ya rasulallah waa lan mooy aqu yoon aqu yoon wi mooy lan yonent bi alayhi salaatu mooy fi ñu toog parce que yaa toog ci yoon wi léegi yoon wi daa am ñu fay rob léegi nag am nay àq yoo xam ne yaa ña fay romb ak yow sa comportement boo war a am ci sa biir boo xamante ne da nga koo war a euh, làmboo ñu ne ko waa lan mooy àqu yoon yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne lii la ghaddul basar sadd saw xef mu njëkki ko muy suñu lëkkaaleeg baabu tahrimi an-nazari ila al-mar'ati al-ajnabiyya xaraamal di xool femme boo xam ne étrangère la nga ne ko daaj say bët di ko jàngat bu baax waaw di ko jëme say bët jëme ci moom ghaddul basar sadd sadd saw xef comme la aay ba wax qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin benn ñaar wa kafulada ak li nga xamante ne mooy jañ lépp loo xamante ne mooy fegal nit ñi ay lor yu nekk ci yoo xam ne yu jóge ci yow di dem ci ñoom waaye yoon wi boo gisee loo xam ne amaana man na lor ñu fiy jaar nga dindi waaw gis nga fi benn móol boo xamante ne mu ngi ci diggu yoon bi te fii silmaxa yi dañ fiy jaar am na ñoo ne la du ñuy silmaxa mais mën nañoo bañ a bañ seetlu daal di ciy dugg wala yow yoon bi yaa ngi toog gis soo xamante ne gaa ay sàcc waaw canalisation yooyu nga xam ne moom la ñuy def weñ yañ koy tëje moom lañ gaa yi sàcc daal di koy yóbbu daal di koy jaay ndax feeraay daa daa seer di ut jënd ko euh, soppi ko xaalis léegi yow lool mu leer ne fii oto bu fi jaaree boo moytuwul bu fi pono bi duggee day day day accident bu garaaw lay indi soit léegi nan ngay def yow est-ce que dañ naan la utile fer bu mel noonu laa wax de dañ naan la par exemple boo amee pono boo ci def wala loo xam ne luy signaler ne fii moom danger oto yi moytu leen fii bu leen jege fii wala nga def ci nga lum pono nga xam ne ku tollu fee dina ko gis moytu yooyu da koy def voilà mooy wa kaful aza daal di fegal gaa yi lor buy jógee sa làmmeñ sa bët sa kiipatu sa nàngam waaye tamit li sa loxo sa ak tamit yi nga xam ne ci kaw yoon wi la nekk wa waaye gisoon nañ imatatul aza anit tariq voilà <laughs> daal di toxal loo xamante ne luy lore la ci yoon kon ñetteel wa raddu salaam ak tamit di fay nuyu bu la kenn nuyu wi na ko fay ah voilà amul man moo comme ni ñu waxoon moo moo di di di di tay taylu <laughs> mel ni gisoo ko te yaa ko gën a gis mu nuyu la ngay jéem a def leneen wala di jéem a wax wax lu téléphone te waxoo tus ngir bañ ko i kan ngay nax sa boroom nga ko si xolle te boo xam na xaa'inatal a'yun voilà bët bay tuisee ka war xam na ko <laughs> mu ne kon wa salaam boo nee ci yoon yi moom farata la képp ku la nuyu moom da ngaa war a fay loolu àq yoon la wa <coughs> alhamdulillah wal amru bil ma'ruf ak digle li nga xam ne mooy njekk waaw mooy doo nekk ci yoon wi gaa yi nekk nga gis ay xale yu nekk ci ci mbedd mi di def lu dul noonu yow yaa ngi toog leen gis nga toog naan ah ah yow léegi daal moom ku nekk moom sa doom yaa ko yaral sa bopp man taluma di yar manuma yar samay doom ci biir kër gi génn di yar doomu mbedd mi waaw ku yarwut yaa xam loolu du waxu dara nga foog ne nag yaa ngi ci fulla nag dem nag di ko nettali naan man mo romb naa leen boo yooyu dañu reew mais man daal lu leer mooy sama leitmotiv ma ne la sa leitmotiv a bon manumaa yar saay doom sa kër génn di yar doomu mbedd mi ya di kan moo la yóbbu ci mbedd mi yaa fa bëgg dem ak yaa ngi nag ndem gëm nga yonent bi sallallahu alayhi yii da nga koo war a làmboo waaw kon nag wal amru bil ma'ruf di digle njekk boo gisee xale yi fa nekk mag mu romb ñu ñu daal di lay ñàkki teggin te nga xam ne yow sa wax day compter te ñoom itam boo waxee man nga leen a jàjj bul taxaw jàjji leen jàjji leen voilà ne leen hé gonay taale ngir ñëw waa yéen ah na def yow noo tudd ah, man Moussa yow nag mooy da nga koy def ci rifq waaw ndax ak rifq ak dal du dugg ci dara comme yeneen saa mu wax lu dul da koy taaral waaye ak dureté ku tar du duggu ci dara lu dul da koy ñaawal waaw kon nag bu boobaa da leen di woo bul ñëw ay eh leen boobu après ab objet de lañ lay def fii mu ne boo mayul seen ngoon gi yaa koy neexal na ni ba diw bu ñëwee nga daqi leen ñu daw kii waat ñëwaat defaat nga daw léegi mu nekk benn cirque boo xamante ne yaa ko waral waaye boo muusee da leen di woo ne gis leen ñu def loolu nga leen ne leen ñëw leen xale yi salaamaaleykum ñëw ñëw leen ñu ñëw waaw ah, salaamaaleykum yow noo tudd ma ne la man de Moussa laa tudd yow nag man moom Amadou laa tudd ah waaw na ngeen dama leen di gis ah wala bu dee mu ngi leen di door a gis wala xamu leen wala xamoon naa ne leen ñëw leen ñëw waaw Modou waaw yow ah Issa na ngeen def waaw yéen a ngi jàmm gis naa leen ngeen di kii de. Hmm? nit ñi pas ne bon yow sa maam sa maam xam nga lii la xaw waaw waaw xam nga bu ko ñenn doon def nii di ko sonal ci mbedd yi dina la neex hmm? non non non ah, sa maam moom wala yooyu waaw kii nag maamu jàmbur la tamit boo ko defee nii moom tamit eh, ay mbokkam duñu kontaan ah, wala ki toll eh, eh, sa xarit bi moom doomam ji wala sëtam bi du kontaan ah, wala yu mel noonu. bu ko defee ñoom ñu def euh, liaison entre relation entre li ñuy def ak tamit li nga xam ne moom nga leen di wax ñu xam lu jaadu quoi nga xam ne boo liggéey soxlaatu nga fii ne boo fi newul sax ñoom jàpp nañ ñu ko jàppee jàpp nañ mais bu dee da nga leen a dàq <laughs> ñu daw yow fii mu ne dañuy jàpp ne paa bi daa tàng kese bu ko defee keneen bu buñ la gisul ñu daal di defaat ñu daal di defaat wal iyaazu billah voilà kon loolu lu a am lu ama am solo la quoi kon wal amru bil ma'ruf di digle njekk waaw. boo gisee ñoo xamante ne ñu ngi ci nga digal leen voilà def leen nii ni ngeen di doxale mais bu leen doxale nii voilà wan nahyi anil munkar tere loo xam ne ñaaw téef la boo gisee kuy def lu noonu comme li jox xale yi nii ak ñeneen ak mag ñaa ah, nga daal leen koy laayi biir ci dans la biir laay laayi biir nag pas di jaay yow yaa nekk euh, perché en haut di joxe ay ndigal rek eh vraiment fonto waaw <laughs> waaw loolu boo ko defee boo mayul gaa yi duñ la dégg waaw moo tax Seydina Muusa Seydina Haarun alayhima salaatu wasalaam te ñoom ay yonent yi la boroom bi bind jaam yi moo leen yónni ci gina kàccoore ci kaw suuf muy Firawna ne leen izhaba ila Firawna innahu taxa <laughs> dem leen ci Firawna te ngeen yëg ne moom moom ku beew la <laughs> waaw loolu moom xam leen waaw waaye nag lu muy beew beew fa la lahu qawlan layyina na ngeen ko wax nag wax joo xam ne ju nooy la amul ñëwee eh, Firawna yow da nga yëbaate yow Firawna bu ñu fonto ah yow feewra attention ah déedéet woo <laughs> ko waxee woo mayul moom dagg yi lay woo gaa yi daal di dagg sa bopp mu jeex léegi nag la nga waroon a def moom xam nga ne doo ci am dëri dëri dëri dëri dëri dëri dëri waaw bu dee keneen koo xam ne manula àgg ak moom foofu problème bi mooy moom yenn yooyu da ko na voilà mooy euh, du déglu du la déglu moo tax loolu moom lu am solo la quoi mooy da xam na yu anil mooy euh, di digle lu baax hmm? euh, euh, day tere tamit lu bon mooy loolu tamit il faut nga xam noo koy defe waaw ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wooteel jëme ci sa yoonu borom ci ànd wal maw'izati al hasana ak waaraate woo xam ne wu baax la waaye doo ñëw di gëdd nit ñi di leen walla yéen topp leen na le yéen du ngeen ruus sax walla yéen yéen a ñàkki teggin waaw yow yàlla mi nga xam ne moo bind jaam yi sax diggalu leen diggalul yonentaam yi lool yow lay yow yow lay permettre ngay def lool ñoo xamante ne nii lu ñu ñàkk baax baax baax nag na moo leen gi gis nag <laughs> waaw wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah kon mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu al-Haafiz al-Buxaari naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo hadis bi nag jàlloon na hadis cent quatre-vingt-dix waaw mu doon chapitre vingt-trois baabun fil amri bil ma'ruuf wan nahyi anil munkar foofu la jàlloon foofu lañ ko gisoon muy as-saabi'a wuntu ba doon wax digle njekk ak tere safaan hadis cent quatre-vingt-dix mu ne woon as-Saami an Abi Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala iyyaakum wal juluusa fi turuqaat fa qaaluu yaa rasuulallah maa lanaa min majaalisinaa budda natahaddathu fiihaa fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa aaxiril hadiis waxoon nañ la dinañu hadiis 1623 te fii lay mujjee ñëw moo nekk nii walillaahi alhamdu wal minna lépp loo xam ne nag ay njàngat la woon ci yaatal hadiis bi gisoon nañ ko. waxoon ba dajale woon li imaam alxaas na xajar gisoon ni mu dajalee yi ñëw yëpp di wax xaqu yoon ba mu dajale ko ba defoon ko sax benn weer benn euh, ñetti bayit yoo xamante ne nii euh, ci la dajale woon lépp loolu da ngay dellu foofu ya vay insha allahu taala euh, li nga xam ne nag moom la yokk fii rek mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy li nga xamante ne lëkkaaleem mooy li nga xam ne moom la ne ak yoon bi mu koy tudd yoneen saa saam bii mu njëkk a tudd mooy la gaaw jamu la fettu xam ne moom lay jam ci xolu nit waaw mooy gis nga ni gis boobu ngay gis lu xaram benn jamu iblis la gis nga boo ko toppee mooy yaa ngi koy mu ngay pénétrer bu baax ci yow waaw waaw kon nag moo tax yoneen saa saam nee na ak yoon bi muy ak yoon yi nga xam ne nit kiy toog ci yoon yi waaw waxoon nañ la yooyu nag mooy pas waxuñ la ci biir kër gi nga am loo xamante ne yow ab clôture bu wër sa kër léegi ci ëttu kër gi waxuñu la foofu mooy buntu kër gi boo ñëwee jàkkaarloo nga xam ne mbedd mi léegi ngay gis wala nga toog foo xam da ngay gis mbedd mi foofu lañ la wax voilà loolu lañ la wax loolu ak yi mu njëkkalim mooy sadd saw xef Allahu akbar ndax baabu tahrimi nazar ndax xaraam bu mu xaraam di jël sa bët nekk ci mbedd xale bu jigéen bu nga daaj ko yow xale bu jigéen bi nga toog ci sa mbedd voilà sa jaaxle góor gu romb nga daal di apprécier waa kii moo gën a tegu ci temps bi moo gën a jantal moo gën a playboy nangam ak nangam déedéet raddul basar kon lëkkaale baa ngoog léegi boobu naka noonu tamit góor goo xam ne bu rafet la nga romb dina i waay waaw loolu moom da lay yóbbu léegi ci ak ak homosexualité léegi waaw <laughs> nga xam ne koo xamante ne léegi góor ni moom a koy attiré bu dee jigéen jigéen ni moom muy lesbianisme wal iyaazu billah comme niñ ko fi waxe woon wal iyaazu wallahi billah léegi hadis bi ci tegu moom bii ñoo niroo te tuddoon nañ ko ba ñuy gis hadis bële njàngat yépp boo foofu tamit moom bëlee yem après dañ koy tudd def taxriij bi ndax bii defuñu woon taxriij bi waaye après jàngat yi moom duñ ci ñëwaat ndax moom bi ñu génn daanaka ñoom ñoo bokk ta moo tax al imaamu muslimu abul xusayni daal di woon leen boole Euh, li nga xamante ne moom noonu la ko doon indi euh, quoi moom bi mu ko solowee da leen a boole xadiis yi ñoom ñoo bokk bunt ba nga xam ne moom lañ nekk wallahu taala alam kon al xadiisu mille six cent vingt-quatre voilà ñoom ñoo bokk fi nga xam ne moom la leen boole woon moom al imaamu muslim bu bii nag la jëkkoon indi voilà dinañ ko gis léegi ci taxriib bi al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala kon mu ne <laughs> wa an Abi Talhata Zayd ibn Sahl radiyallahu taala anhu annahu qaala kunna qu'udan bil afniyati natahaddathu fajaa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaama alayna faqaala maa lakum wa li majaalisi su'adaat maa lakum wa li majaalisi su'udaat ijtanibuu majaalisa su'udaat faqulnaa innama qa'adna li ghayri ma ba's qa'adna natadhakaru wa natahaddath qaal imma la fa'addu haqqaha ghaddul basar wa raddu salaam wa husnul kalaam rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala as-su'udaat bi dammi as-saad wal ayn ay at-turuqaat voilà kon walillahi alhamdu <laughs> wal minna al imaamu kon al-haafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne waan abi Talhata Zayd ibn Sahl mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne moom Abu Talha la tuddoon moo doon dakkantalam waaye turam moo doon Zayd ibn Sahl ibn al-Aswad ibn Haram ibn Amr ibn Zayd Manaat ibn Adi ibn Amr ibn Malik ibn an-Najjar an-Najjari Abu Talha al-Ansari yu bokkoon ci waa Xazraj al-Madani radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële bi ci Abu Talha nekkoon ba jiitle Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi mu ne mu ne naa dañoo ne woon qu'udan aji jékki daal di woon toog daal on était on était assis bil afniya mooy ci suñu devanture euh, kër yi mooy ci ëpp yi waa ci ëttu kër gi mooy ci biti fi nga xam ne moom damay dañuy dañuy gis mbedd mi am na kër gi boo toogee sa kër sa buntu kër voilà <laughs> léegi kër nga xam ne mbedd bi moo nekk sa kanam natahaddathu fiha ah suñu xaal nag ñu nga woon nag di waxtaan voilà suñu biir fa jaa rasulullah ndawal yàlla li saa salaam aksi fa qaama alaynaa mu taxaw ne ñu mooy da doon dox daa ngi taxaw ñëw ba suñu auteur mooy nuyu leen taxaw ne nag fa mu ne leen maalakum wali majaalisi suudaat waaye yéen lu ngeen am ak toogu waaye yii ma gis ngeen toogoo ko hmm? mooy lan moo leen lan moo tax ngeen di toog ci <laughs> ci ci ci ci ci bërëb yii di di toog ah ijtanibu waay waay su'udat mooy at-turuqat comme li al imam wax su'u du su'a ah su'u mu ne di damm saad da saad bi da koy def bi amul tomb su damma o wal ayni ayn bi tamit nga def ko damma o ay at-turuqat ñoo bokk comme lañ leen di maase su'udat turuqat voilà mooy yoon yi léegi mu ne lan may tëdd leen bu ijtanibu majalisa sudati mooy tanduku leen toogu waay yi ma gis ngeen toogu mooy yu mbedd yi ngeen di toog ijtanibu majalisa sudat naa ah, sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu nee na ñu ne ko ah innama naa de yonent saa sallam ñun de dañoo jékki nii nii nga ñu gis ñu toog li ghayri ma ba's li ñu toog garaawul de dek yonent saa sallam ndax garaawul de mooy li ñu tooge toogawuñ fi lu yées de ak lu ñaaw xanaa kaay ñu leeral la ñun de dañoo yekki toog nii natazakaru di fàttali wante voilà waaw wana tahaddas tey fatt tey tey tey ne waxtaan suñu biir lii rek kañu fi taxa toog de xaala mu ne leen imma laa ndeem <laughs> bañ ngeen mooy gis naa ne yéen lii daal <laughs> jàpp mooy <laughs> mooy àgg na leen foo xam ne daal seen tooguwaay yi moom mooy daal xam naa ne jaral na leen daal lu bari daal mooy daal bëgg ngeen ko waaw bu dee daal moom manu la nekk lu dul loolu imma laa bu dee ne daal mooy daal nekk na loo xam ne manu la ñàkk fa addu ci kaw këne fa addu na ngeen joxe xaqaha aqu yoon yii ngeen di toog léegi nag mu leen di leeral gaddul basar gis nga comme fële mu njëkk a tudd sadd saw xel gaddul basar waraddu salaami ak di fay nuyoo ku loo nuyoo na ko fay wa xusnul kalaam ak wax ju rafet te xusnul kalam jooje amru bil ma'rufi biñ gisoon ci hadis mawlana abu sa'id gunaj waaw ak kaddu rafet tamit doo toog ci mbedd mi di utiliser ay gros mots eh damay way doo xool bi ngay jaar yaayu waaye pël baa bi quoi déet saay loolu damay jooju gros la <laughs> mooy wax ju génn gaam la waroo ko fi wax wax ju rafet bee war a wax mooy comme li ñu waxoon sànk woo ko ndànk waaw waaw waaye yéen Ibra ñëw leen ñëw leen ah Isa waaw leen ñëw leen ñëw leen waaw mais eh, eh, yéen booy damay nangam rek loolu gros mot <laughs> loolu waroo wax waroo waxe noonu wa husnul kalaam ak taaral sa na taar waay amul paa nga gars yi ay gone lañ ngay permettre sa bopp que ne yow bu la neexee daggal leen waaw. non paa bi nag moom paa bi bara kii la quoi waaw waaw ak di wax wax yoo xamante ne waxuñu xamul dara ñi la ko di jéem a wan ne yow da ngaa bokk déedéet. wa husnul kalam alhamdulillah mooy kàddu goo xam ne tamit di wax kaddu gu rafet boo nee ci mbedd yi lool ci àq yi la bokk voilà. mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imam abul husayn la ca suuf mooy suudaat loolu gis nañ ko allahu taala alam léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imamu muslim kese moo ko soloo ñu ne la déedéet sëriñam al imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo woon na ko musnadul madaniyin hadith abi talha zayd ibn sahl al-ansari radiyallahu anil jami' al-imam abul husayn mu ngi ko di kitabu salam babun min haqqil julusi ala at-tariq raddu salam buntu bi nga xam ne moom la leen ci surah yi rahmatullah alal jami' def bokk na ci àqu toog ci yoon yi mooy ngay sàkku ngay ngay delloo nuyoo mu ne waxta waxoon nañ la buntu bii nii euh, euh, ci kitaabu salaam hadis bii la fi njëkk indi bu Abu bi daal di indi hadis Abu Sa'id bi ñu génnoon bii weesu te moom lañu wax sànq di ko gis ko léegi ñoom ñaar kese la fa indi al imaamu Abul Husayni rahimahullahu taala mu ne haddathana Suwayd ibn Sa'id mu ne nettali sunu sëriñ Suwayd ibn Sa'id ibn al-Harawi al anbariyu abu muhammad al hadathani rahimahullahu taala gane addina cent quarante génn addina deux cent quarante centenaire rahmatullahi alayhi wala mu ne hadathana hafs ibn maysara mu nekk ñu nettali mooy hafs ibn maysara al uqayli abu amr abu umar abu umar as-San'aani al-Asqalaani rahmatullahi alayhi génn addina la cent quatre-vingt-un an Zayd ibn Aslama moo ko jële ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñi na Abu Abdillah al-Qurashi al-Adawi al mawlahum al-Madani am nañu ne la 136 la génn àddina am ñu ne la 143 wallahu ta'ala a'lam an Ata ibn Yasar gis nañ ko temps yéle muy Ata ibn Yasar frère ñoom ki nga xamante ne mooy ponkal yi rahmatullahi ala al-jami' muy Abu Muhammad di Abu Abdillah ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Yasar rahimahullahu taala non Sulaymaan lañ gisoon Sulaymaan ibn am la <laughs> voilà <laughs> Sulaymaan lañ gisoon Sulaymaan ibn bokku ci ñi nga xamante ne mooy eh, ci eh, fuqaha as-sab'a voilà kon Ataa mi eh, seen mbokk la quoi ana rahimahullahu taala léegi moom Ataa ibn Yasaar al-Hilaaliyu rahimahullahu taala génn àddina la gane àddina ci jamonoy Seydina Umaru Seydina Umaru ibn al-Xattaab radiyallahu anhu la 19 génn àddina la 94 am nañu ne 97 am nañu ne 103 wallahu taala a'lam an Abi Sa'iid al-Xudri mu jëlee Seydina Abu non non ma naan Abu non <laughs> non du càllale lii mooy càllale bi ñu génnoon jaaw jaawle càllale yi de non bi kii reprenons Abu Talha la hadith sayna Abu Talha wa Abi Talha Zayd ibn Sahl mooy mu njëkk bi boobu Muslim dana haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mais nag tamit suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibnu Usmaan al-Absiyu mawlaahum al-Kuufiyu al-Waasitiyu al-asl gane addina 159 génn addina 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Affaanu mu nekk nettali mooy Affaan de Affaan ibnu Muslim ibnu Abdillah Abu Usmaan al-Baahiliyu al-Basriyu as-Saffaar al-Baghdaadiyu rahimahullah gane addina 134 génn addina 220 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdulwahid ibn Ziyad mu nekk ñu nett ma Abdulwahid ibn Ziyad di Abdulwahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr ñi na Abu Ubayd al-Basri si woon ci ak ah, Saqafi rahimahullahu ta'ala génn àddina 166 am nañu wax 177 am ñu ne 179 wallahu ta'ala a'lam <coughs> léegi moom mu ne an Usmaan ibn Hakiim mu ne haddasanaa qaala mu ne haddasanaa Usmaan ibn Hakiim mu ne kii nettali mooy Usmaan ibn Hakiim di Usmaan ibn Hakiim ibn Abbaad ibn Hunayf al-Ansaari Abu Sahl al-Awsi al-Madani al-Kuufi génn àddina avant les années cent quarante rahmatullahi alayhi an Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha mu jël ko ci Ishaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Abu Talha moom mooy borom hadis bi kii di Ishaq bi Abu Yahya ñi na Abu Najih al-Ansari an-Najjari al-Madani génn àddina 130 <coughs> am na wuute ba 134 am na ñu ne 132 am ñu ne 134 wallahu ta'ala a'lam an abihi sax jële ko ci baayam ni Abdullah sahaaba bu ndaw mooy liir ba juddu woon Seydina <coughs> Abu Talha yenn ne yaayam moom di Umm Sulaym moom Seydina Anas radiyallahu anhu jël na ko yóbbul ko yeneen saa mu dem fekk ko muy euh, euh, ñaas yenn ci jur yi mu doon waajal ngir ajja ak yooyu après nag mu daal di ñëw wala yu zakat yi mu daal di koy laaj ndax yor ngay tàndarma après mu defal ko tahnik xale bii la woon mooy <laughs> Abdallah mu tudd ko Abdallah ci saa saa bi Abdallah ibn Abi Talha Zayd ibn Salim ibn al-Aswad moom al-Ansari an-Najari al-Madani génn àddina la 84 saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala Abu Talha gis nga Abu Talha mooy baayam <laughs> mais neewul qaala abi mooy abu bi nag du daa mooy lim nekk baayam a tax non Abu Talha loolooy dàkkante la waxoon naa la c'est pas tout le ñaan sama baay waaw mooy jaar ci sa turu baay ñoom loolu lu ñaaw waaw alors que bu dee wolof yi loolu en tout cas ñu bari ci wolof yi loolu day niru ak ñàkku teggin bu rëy la bu boobaa nag respecté loolu waxoon nañ la bul ne waay yow saa bayaa gi oh bu leen ñu fonto way yow yéen nee a tar quoi déedéet ndax al aadatu muhakkama mu ne qaala abu talha mu ne Abu Talha di baayam di Zayd ibn Sahl ibn al-Asad ibn Haram ibn Amr ibn Zayd Manat ibn Adi ibn Amr ibn Malik ibn an-Najjar an Abu Talha la siyor al ah, zawji di ba di borom këru Ummu Sulaym di yaayu Anas moo doon bàyyi jiit lim radiyallahu ta'ala anhuma génn àddina la 34 am nañu ne la 32 am nañu la fekk na Badr ak li ñëw ci gannaawam radiyallahu anhu borom nahri duna nahrika ya rasulallah keroog Uhud moo noon saa salaam may ma gaay ci Quraysh yi bi ñuy ñëwee ne dañuy bëgg a faat yeneen saa salaam moo leen dese <laughs> Abu Talha eh, naan sëggal may ma gaay yor ay flèche di flèche gaay di avance muy dóori flèche di dóor di kii di dóor yeneen saa salaam di di xool mu ne ko déedéet yeneen saa salaam damay ragal booy yiru noonu di xool sama flèche yi may kii ñoom yiñ lay sànni daal di lay dal naxri duuna naxrika ya rasulallah baalal rek samaw ndoos samaw ndodd moom samaw loos taxawu sa loos lépp lu nar a dal sa loos nar dal sama loos Allahu akbar muy Abu Talha radiyallahu anhu mu ne kunna qu'udan bil afniyati natahaddathu fa jaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaama alayna fa qaala ma lakum wa li majalisi su'udati ijtanibu majalisa su'udati fa qumna fa qulna innama qa'adna li ghayri ma ba'sin fa qa'adna natadhakaru wa natahaddath qala imma la fa addu haqqaha ghaddu al-basar wa raddu as-salam wa husnu al-kalam voilà gis nga wax ji ni mu rimee ta neex hmm? <laughs> ghaddu al-basar wa raddu as-salam wa husnu al-kalam ya salam Allah <laughs> loolu mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi waaye mooy moo ci arab ya salaam waaw akbar waaw léegi kon mooy hadis bii ginnaaw tax taxrij bi nii lëkkaaleem mag suñu bunt bi mooy leer na mooy comme biñ génnoon yeneen saa salam daa am lu mu bëgg a moytandu saxaaba yi parce que xam na ne radiyallahu anhu ak xeetam ci gannaawam mooy gis nga toog nit waroo gaaral sa bopp foo xamante ne nii ay bàkkaar nga fay jële saddu zari'a la tamit voilà mooy du toog boobu kese moo xaram waaye toog ba la mu mën a indi ci ay problème ci ñàkk jooxe li nga xam ne mooy xaqi toogee ci ab ab ab mbedd waaw moo tax képp kuy waxe comme li ñu wax sànq man sama yoon nawu ci ah, du ma yar samay doom génn ci mbedd mi di yar doomu mbedd mi kooku amul droit di toog ci biti koo xam ne dafay ne ñu koy nuyu muy aju gaa yi di seppi ñi muy ñi muy fay ak ñi mu dul fay kooku warul di toog ci mbedd mi ndax mu ngi mu ngi jural ci kawam ay bàkkaar moo jël ay bàkkaar di ko xëpp ci kawam di diisal boppam ci ay bàkkaar walla iyaazu billaah waaye képp koo xam ne saw xef manoo ko xef manoo ko sadd foofu waroo di gaaral sa bopp loo xamante ne ci fitna la lay dugal waaw muy an nazra xool ilal xaraami jëmee ci lu xaram waaw waaye du xool boobu kese waaye xoolu xeebaate ku romb waa kee de moom sol na lu ci kii voilà kii c'est ça que xoolal kee rek ci piri xoolal kii coxom ji mën kii bennam bii rek la yor nekk ci mbedd mi daal mel ni yàllaa ko fa yónni ne ko demal toog képp ku romb daal nga big rouge ko te kenn xam nga ne lool kenn waxu ko <laughs> waaw muy permettre ne mooy modèle bi ñi ci des nag moom mu leen di big rouge rek ku ñëw mu big rouge la <laughs> walla iyaazu billaah sa yaa ngi sonal sa bopp yaa ngi dugal sa bopp laa wax waaw yaa ngi dugal sa bopp ci ay teeni musiba kon nag li gën ci yow mooy nga tëju sa kër waaw waaw léegi nag mbedd yi moom dañ koo xëcc ci biir téléphone yi <laughs> waaw léegi sa biir néeg ngay toog yaa ngi mel ni ku toog ci mbedd ndax lépp luy xew ci ci ci koñ bi ak euh, euh, dëkk bi gaa yaa ngi koy publier rek di partager rek bu ci nekk nga war cee wax waaw lu xaraab lu ne nga war koo xoolaale <laughs> ñun suñu soxodaat yi moom ñun ñoo ko këjjal suñu bopp nekk suñu nekk jaaxañ yor suñu soxodaat muy suñu téléphone <laughs> wala iyaazu billaah smartphone <laughs> waaw di commenter nag di xeeb gaa yi xoolal kee moom dugal eh, daal di koy di xool followers yi <laughs> ak commentaires yi sur eh, yu yu yu ka nekk ca mbedd ma di la ko paas yow du neewoo ca mbedd ma de mais yaa ngi mel ni ku ne ca mbedd ma commencé commenté seen groupe de copains ngeen dugal fa photo jàmbur waaw droit à l'image amul ngeen di permettre jël photo benn waay ngir wane ne xoolal tay bi may kii moo rengaar ngeen koy reetaan waaw di ko saboote te borom bi waxoon ne laa yasxar qawmun min qawm waaw bu ay nit di daal di saboote ay yeneen boroomu góor yu ñoom wala nisaa min nisaa waaw asa ay yakunna xayran minhunna amaana ñooñee ñuy saboote ñoo leen gën te wax naa la loolu asa boobu boo seetloo borom bi képp kenn koo xamante ne pare na di saboote nit seetal daa fekk ka saboote moo ko gën wu xaal waaw fa yàlla moo ko gën wu xaal fa yàlla wal iyaazu billah kon loolu lu ama am solo la quoi mooy di bàyyi xel ci kantaa yeneen njàngat yi jëmoon kon lëkkaale moom suñu bunt bi li yoneen saa saam comme hadith sayna Abu Sa'id bi bi mu jëkk tudd mooy ghadul basar di wane kon ah tahrimu an-nazari ilal mar'atil ajnabiyya ak tamit góor gu rafet nga koy caaj di xool di kii yow góor gi koo xam ne imberbe waaye remarquablement bu comme ni waxoon bee weesu ah ah, ah kii de moom ah vraiment moom moom moom moom je l'aime trop je l'aime trop je l'aime trop voilà waaw noon nga fiy nekk je l'aime trop googoog sa yooyu boog booy nekk góor jigéen fii mu ne kenn <laughs> wala yaazu billah léegi wala yaazu billah quoi waaw <laughs> waaw wala yaazu kon hadith yi yu ama am solo la ah hadith yu ama am solo la ci buntu bi nga xamante ne nañ ci bàyyi xel Oh, wallahu taala yeneen saa tamit li mu def mooy tamit lu am solo la mooy nit ki warul a nekk ku responsable mooy boo rombee nit nga nekk seen kilifa war leen a laaye biir lool bu ko sàggane bul daw sa res wala bàyyi noonu naan bon ay seen magi bopp lañu wala déedéet mooy bi mu rombee gis ñii daa jàpp ne waaw da laaye biir leen rek ne leen maa ngi leen di tere lii boo gisee loo war a tere sa njaboot wala ñoo xam ne yaa leen ñilif ci wàllu diine war leen a xamal ñuy def loo xam ne ragal nga mu andil leen kii nga ne leen ah maa ngi leen di moytandikuloo lii waaye ñoom tamit bu dee ne gis nañ ne bon amaana bu la expliquer di nga euh, la nga leen di wax man naa évoluer lool tamit du lu ñu tere moo tax saxaaba yi tamit daal di laaj ne ah yoneen saa salaam ñun de lii ba pare leeral ñoom tamit li ñu fiy def loolu tamit dafa am solo mooy booy def objection ci daal. mooy ca maître mooy il faut tamit affaire yi di leer doo objection rek toog ñoom dañoo biñ ne ah yoneen saa salaam ah ñun de nag eh, suñu kii yi ah innama qa'anna li ghayri ma ba qa'anna natadhakaru wa natahaddath ñun de li ñu toog toogawuñ ci lu ay dañoo toog di di di di di fàttali wante tey waxtaan wala mooy di fàttali wante lu baax baa di di kebetu kebetu noonu rek non kon loolu nga xam ne yeneen saa sam xam na loolu waaye loolu rek doyul loolu rek warulaa teg ci mbedd mi parce que dafa am yeneen yoo xamante ne wóorul moo na mu ne leen daal bu dee ne daal manula ñàkk lu dul ngeen ne fa addu haqqaha na ngeen ko jooxe na ngeen jooxe àqu mbedd mi raddul basar wa raddu salaam wa husnul kalaam fële ñu dolli ji ah wa kafful adaa raddul basar kafful adaa wa raddu salaam wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar waxoon nañ loolu